billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw biñ santee sunu boroom julli si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen bal aq di leen balu aq ñu ngi ñaan seeni boroom subhanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm eh, dañuy dellu si seeni ñaar fukkeelu bind ak juróom-ñeent ci téere bi ñuy wax laxdari yu tey nag dañuy ñëw xool sunnay julli ginnaaw bañ gisee farata ya ci mbind mi ñu weesu wa sunan waxaa ay sunnaam bi si njëkk mooy al iqaamatu mooy taxawal balaa ngay julli bëgg nañ nga taxawal ndax sunna la suuratu lati baadal fatiha ak saar bi ngay jàng ginnaaw fatiha moom it sunna la wal xiyaamu la ak taxawaayam kon saar ba ngay jàng danga war a taxaw jàng ko ndax ñoom ñaar ñëpp ay sunna lañ wa sirru fii ma yu sarru fiihi ak it eh, dangay yelu bépp julli bu ñu war a yelu su ko defee kon tusubaar ak tàkkusaan ñoom ñaar ñooy dugg wal jahru ak it nga béral fii ma yu jaxaru fii bépp julli bu ñu war a biral ci kaw te mooy nga jàng ko ba ñëpp di dégg wala bu ñëpp dégg it yow na nga dégg la ngay jàng bu ko defee kon timis ak gée ak suba dañuy dugg wa sami allahu liman xamidahu ak it wax ji ngay wax sami allahu liman xamidahu moom it sunna la waaye dañuy gis ne baat bi euh, bu njëkk si njëlbéenu julli amul woon ci biir julli li ko ci dugal nag mooy na Abubakarin Siddiq dafa nekkoon ku fonk julli mbooloo néew nag lu mu daan tardé julli mbooloo ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba benn bis dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa daal di kàbbar bi mu kàbbaree rukoo fekk yonent bi ci rukoo ba ci la sante yàlla ndax rakk bi rawu ko mu daal di sant yàlla ci suuf wax ko ci xolam waaye nag loolu la seeni borom subhaanahu wa taala yabalee jibril ni ko demal nga wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy siggi na wax baatu sami allahu liman hamidahu loolu nag li muy tekk mooy de dégg na ba nga xamante ni moo ko sant ba yenente bi ba wax baat bi ah abu bakar mos la dégg baat bi su julli te moom mooy ki sant seeni borom subhaanahu wa taala moo tax moom bi mu siggee lam ci teg mooy rabbana walakal hamdu yow de suñu borom cant daf laa war moo tax rek ma sant la kon looloo waral kon eh, kuy julli bëgg nañ buy sikki bu wax sami allahu liman hamidahu ngir roy ko ci wa sallam mu nekk sunna waaye nag bëgg tamit nga wax rabbana wa nag moom du farata du waaye dafay nekk rek luñ sopp ci julli bu la neexee it nga teg ci ginnaaw ba nga waxee rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubaarakan fii loolu it li ko dugal ci biir julli mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa mos di jiite saxaaba yi bi mu siggee wax sami allahu liman xamidahu ñu wax ci ginnaaw rabbana walakal hamdu am saxaaba ci yokku xamdan kathiran tayyiban mubaarakan fii bi yonent bi paree daal di laaj ana kan mooy ki wax baat yooyu ma dégg ci biir julli ñoom ñëpp ñu ne cell kenn waxut yent bi daal di baamtuwaat ana kan mu wax baat yooyu kenn tontuwut yent bi waxaat ko ñetteelu yoon bi nag ci la saxaaba yi daal di yëkkatee loxoom ne man maa ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko gis naa fanweeri malaayka ak bi teg ñu ngi njëkkante pour bindu tuyaaba bi ndax tuyaaba bi ni mu kon moom it ku ko wax ci biir julli dafa yokk sa tuyaaba ginnaaw ba nga waxee rabbana walakal hamdu nga teg ci hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiihi bu ñu continuer sunna yi wa kullu takbiratin bépp kàbbar sunnatun moom it sunna la illal uula ba mu def bu njëkk ba kon kàbbaar bi lay dugal ci biir julli moom rek mooy farata waaye yeneen kàbbaar yi sa des yëpp sunna la ñuy doon wa tësafu daani ak it euh, boo jullee ba am ñaari ràkk boo toogee taaya ba ngay taaya sunna la ak it boo amee ñeenti ràkk tamit toog di taaya taaya bu biir sunna la moo tax mu ne watta safu daane ak ñaari taaye yi wala juloo salahuma ak ñoom ñaar seen toogaay waaye mbokk yi dañuy delluwaat di xool cosaanu taaya fan la bàyyeekoo ndax jullit bu njëkk it saxaaba yi daaw ñu taaya waaye lañ doon wax mooy assalaamu alallahi assalaamu ala jibril wa mikail assalaamu ala fulaan wa fulaan li ñu wax nag boo demee ci téere bi ñuy wax saxiixul buxaari yu da fekk boo demee téere bu ñu wax saxiixu muslim da nga koo fekk eh, nee na bu njëkk bu saxaaba yi daan julli bu ñëwee ba agsi si taaya daaw taaya waaye li ñu wax rek mooy yàlla yàlla defal boppam jàmm yàlla na yàlla defal jibril ak mikaayil jàmm yàlla yàlla defal diw ak diw jàmm nekk ci loolu ba benn bis yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan leen koy tere ne leen yàlla bu leen ko ñaanal jàmm ndax moom mooy jàmm kon nag bu ngeen julleetee bay taaya na ngeen wax ataqiyaatu lillaahi wa tayibaatu wa salawaatu lillaahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin ba taaya ba jeex kon looloo waral mbokki taaya moom it ñu dugal ko ci biir julli waaye nag ñoom ñaar ñëpp ay sunna lañ seen toogaay tamit sunna la wa taxdimul fatiha ak jiital tamit fatiha ala saar ba ngay jàng moom it sunna la kon bëgg nañ dangay ngay njëkk a jàng faatixa soog a soog see teg beneen saar ba nga waaye amuloo droit jàng saar ba pare soog a andi faatixa wa taslimatu saaniya ak salmalu ñaareel ba wa saalisa ak ñetteel ba lil ma moom yi ñeel këñ jiite moom yi sunna la bu ko defee kon sëlmal bu njëkk bi danga koy sëlmal ci imaam bu bu farata la waaye boo paree nag dangay xool sa côté ndeyjoor nga sëlmal fa muy ñaari sëlmal nga tourné sa côté ndey càmmooñ nga sëlmal fa muy ñetti sëlmal waaye nag sa côté càmmooñ boo fay sëlmal ci kaw na am ñu fa nekk fekkee kenn nekku fa nag boo sëlmalee sa côté ndeyjoor rek muy lu sëlmal bi doy na wal jahru bi taslimati al waajibati waaye nag sëlmal ba nga xamante ni farata la te mooy sëlmal bu njëkk bi boobu tamit bokk na ci sunna ya mooy nga biral ko beral ba nga koy beral sunna wa sallam ak euh, sa ñaareelu taaya mooy taaya bi lay génn ci julli bi boo paree bëgg nañ nga julli seent bi sallallahu alayhi wa moom it sunna la wa sujuudu ala al anfi ak sujuud bi ngay sujuud nga teg sa bakkan ci suuf si moom it sunna la waaye bëgguñu ngay sujuud teg jëbi rek te bakkan du laal suuf déedéet na jëbi laal suuf bakkan bi it dafa war a laal suuf wal kaffayni ak sa ñaar loxo yi ba si tikki jara ya buy loxo yi fii weex moom it daa war a tege ci suuf si wa rukbatayni ak i say ñaari góom na ci suuf si wa atrafil xadamayni ak it eh, say tànk muy cat ya moom it bul ko yëkkati waaye daa war a laal suuf kon yii yëpp dañoo war a tege ci suuf si daa nekk ay sunna yoo xamante ni mënu ko bàyyi su julli wa sitra bëgg nañ tamit nga teg sa kanam dara li xayril maamumi waaye kii nag mooy ka nga xamante ni kenn jiitewu ko maanaam yow kese yaay julli bëgg nañ nga teg sa kanam loo xamante ni nit ñi bu ñëwee di jàll duñ mën a jaar sa kanam waaye nag wa axalluha xalasu rumqi li ci gën a néew nag na tal comme ni xeej di talee su ko defee nag dañ koy misaale rek lu mel ni gattax taluwaayu gattax soxla nañu mu mel noonu waaye tamit wa tóol bi dafay nekk ziraax lu mel ni sa loxo bi ni mu toll ci guddaay loolu lañ bëgg mu mel ko taahirin dafay nekk lu laab saabitin dafay nekk tamit lu sax loo xam ne boo ko tegee du mën a dem ba baa ngi julli ba pare waaye boo fa tegee luy naaw wala luy dund nga tëg ko fu mu dem boobaa ko loolu du mën a baax xayru musawwisin bu mu nekk tamit lu lay jax-jaxal nga teg fa loo xamante ni taaraay bi jéggi na dayoo ngay xool taar ba bam tere laa julli wala mu lay xalaat loo ci àdduna dañ koy tere wala sax nga teg ko loo xamante ni dafay tàkk ka fay balay jax-jaxal si julli bi yooyu nag dañ koy tere duñ ko may kon mbokk yi lii mooy bind bi nga xam ne ande nañ ko tey ngir doon ko waxtaane wa ma kaana min fadlin fa min allah wa ma kaana min naqsin aw zalalin aw sahwin aw nisyaanin wa minni wa min saytaan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ولم أر شيئا كان أولى بحرمة ومن الوليد مدن حرماتي ولم أر معروفا أبر لكلنا ولا شرفا أسمع من النفقات وما فقد الأقطار إلا جماعة وصاحبي في صدقي وصدقتي عثمان والفاروق والحجر الذي يمثل فيهم أحكم العبرات